léegi kon ñu continuer l imaam ibn al-Qayyim wax mu ne wa minha bokk na ci ahkaam ci àtte yi ñuy jànge ci ghazwatu li nga xam ne mooy Xaybar anna ma la yukalu lahmuhu la yutahhar bizakaati laa jildahu wala lahmahu wala dhabihata bi manzilati mawti wa anna zakata innama tu'malu fi makulil lahmi eh, kii imaam ibn al qayyim rahmatullah alayhi mu ne wa minha bokk na kon ci liñ ciy jànge anna man maa laa yukalu laxmu laa yutaharu bi zakaati laa jildahu wala laxmahu wa anna dhabihatahu bi manzilati mawtihi mu ne lépp jàng li bokk na liñ ciy jàng këne lépp loo xamante ni du ñu lekk yàppam laa yutaharu bi zakaat nga rendi ko mooy animaux yiñ gisoon bii passé na yooyu dañ koo xaraamal dafa xaraama lekk son son son leur cons consommation impropre à la consommation les animaux non leur viande est impropre à la consommation animaux yooyu noonu comme gaynde segg till yu mel noonu mooy ne yow manoo ne bon damaa bëgg mu laab léegi ni may def mooy dama koy rendi mu ne yi nga xam ne lii du ñu lekk seen yàpp laa yu taxaru du laab bi zakaati ci rendi ko laa jil dahu du ne man par exemple man damaa soxla woon powu gaynde bi de mais gaynde xam naa ne yàppam dafa daganu la lekk léegi kon ni may def damay jàpp gaynde gi rendi ko <laughs> jàpp gaynde rendi moom mooy danga koy anesthésier ba pare boo ko naree rendi laa ilaa muy mu ne cocc dinañ xam kañ lañuy reere yaa koy rend wala moo lay reere wala njogonoo la nga xam wala nga koy anesthésier ba pare door koo mën a rendi xanaa laa jil dahu du caagante ne deram mooy deram du du li nga xamante ne du rend bi du rend bi moo koy moo koy moo koy laabal du ma ne damaa soxla poowu gaynde bi kon naa ko rendi ba pare comme que xam naa ne moom yàppam daganul mu ne wala laxmahu re yàppam tamit du ne man bon tere nañ yàpp gaynde mais loolu xam naa mooy bu méddee non non yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam dane naha an akli kulli dhi nabin min as yonent mi alayhi salaam dafa tere ñu lekk lépp loo xam ne dafa am ay seel ay croc te bokk ci li nga xam ne mooy ci ndegment yi te gaynde ci la kon nga rendi ko taxul lan wala segg wala till wala bukki taxul yàppam dagan la wa anna dhabihatahu bi manzila nga rendi ko mu ne bi manzilati mawti mook mook nga re mook nga mook mu dee naturellement mooyam yem mooy mid mooy de toute façon comme si mu deewoon naturellement ak nga rendi ko moo ci yem kepp du du du laabal nii yàpp bi duy laabal nii der bi ñoo ci yem mu ne wa anna zakata te li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy ak rendi innama tu'malu ci liñ koy def ne mooy fii maqulil lahmi ci li ñuy yoo xam ne dañ koy lekk xam nga lii loolu la wax foofu la yem ndax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am ñoo xam ne masala bi nga xam ne mooy ci wàllu der der est-ce que mën nañ koo laabal mooy ndax deru animal est-ce que mën nañ koo utiliser laab naam déet boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am benn affaire bon ginnaaw waxu imam al yi bi nga xam ne boobu dafa kii que ne moom bon der moom de toute façon wulleeg yooyu yëpp moo mooy à wax jooju noonu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo dañoo dañoo dëppoo ci benn affaire que bépp animal boo xam ne dañuy lekk yàppam comme xar bëy ak ñooñu bu ñu leen mooy bu ñu leen rendee ñoom seen der dagan na mooy mool mooy laab na der bi day laab ci saasi mooy du sobe moo tax nit ñi di ko utiliser nga gis après tabaski nit ñi di ko utiliser man cee defar li nga xam ne mooy fu ñuy jullee loolu d'accord nañ ci léegi nag mu des est-ce que mais animal boo xam ne mooy animal boobu bu dee rendi ko nag dafa médd mooy xar mu médd cette fois-ci wala animal boo xam ne du animal bu ñuy lekk yàppam comme gaynde mu faatu mais der boobu est-ce que li yonent bi alayhi salaatu salaam ne comme bam rombee nit ñi marra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi shaatin hadith sayyidatu maymuna soxnaam radiyallahu maymunata bint al-haaris al-hilaaliya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ummul mu'minin mu ne xadiisam la seydna abdullah ibn abbaas it soloona xadiis bu mel noonu mu ne marra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi shaatin yajurrunaha fa qaala hal intafa'tum biha biha wala hal axadtum biha ba qaalu innaha mayta qaala innamaa yu sallallahu alayhi wa sallam innamaa yutahhiruhu al-maa'u wal-qarad yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidatu Maymuna mu ne marra dafa romb bi shaatin ci benn euh, euh, kii dafa romb benn gàtt boo xam ne dafa faatu saxaaba yi radiyallahu anhu am mu rombaay saxaaba yu koy diri di ko yóbbu di ko sànni ji yonent ma lay saab saab ne leen ne leen ne law axadtum ihaabaha yéen aka neexoon ci yeneen riwaay hal lan tafaatum bi ihaabiha aka neexoon ngeen daal di jël deram bi utiliser ko ngeen jariñoo ci xa fa qaalu saxaaba yooyu ne ko radiyallahu anhu mayta ne ko yonent alayhi salaatu salaam lii de médd la mooy kon ñoom xamoon nañ ne ci li leen yonent alayhi salaatu salaam jàngaloon këne kon médd lu méddee mé mooy médd da comme alxuraan hurrimat alaykumul maytatu ñoom loolu lañ ci xamoon kon que dañ koo xaraamal ci ñun moo tax ñu ne ko ñu koy yëgal nag këne lii du ñun ñoo ko rendi mais kiy médd la fa qaala mu ne leen yutahiruha al ma'u yu qarad yutahiruha dina dina mooy pas ngeen utiliser yàpp bi mais der bi hallan tafantum comme li mu leen wax bi ihaabihaa ci deram ñu ne ko medd la mu ne yutahiruha da koy laabal al ma'u ndox wal qaradu ak neb neb neb neb xadis boobu imaam Abu Dawud ak imaam An-Nasa'i ñu ngi ko solo léegi ci xadis boobu noonu masala boobu dafa indi masala boo xam ne bon du lu ñuy ñëwaat naan bon boroom xam-xam yi lii leen ci wax lii lañ ci wax lii lañ ci wax non <coughs> duñ ci wax loolu ndax loolu day day gën a guddal boo demee ci bulughul maram chara bi ci suñu sëriñ def radiyallahu anhu di nga fa am lu gën a yaatu loolu mooy yooyu yëpp masala la boo xam ne bu bari wax la presque sept wax wala lu ko ëpp set wax wala lu ko ëpp am na sept avis dafa am nag ci ñoom ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne par exemple euh, euh, yi nga xamante ne comme yi nga xam ne duñ leen lekk duñ lekk seen yàpp comme ay gaynde yi pour seen seen seen der dagan mooy laab mën a laabaat mooy danga nga koy rendi même bu dee ne yooyu yooyu yépp mooy wax yooyu yépp même waxu ngiru suñu ngiir bi imam Malik ak yooyu yépp du yooyu wax yooyu insha allah ginu la dëgër li gën a dëgër mooy waxu zahiri yi rahmatullah alayhi ñoom ñi ne der daal der nu der deroo deru mbaam xuux ak bu dee ne mbaam xuux am na der ndax loolu wute la est-ce que mbaam xuux ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi est-ce que mbaam xuux am na deram déet lool du avis unanime ah. non loolu wute la léegi ni mu demee mooy léegi bu dee léegi da ngay laaj experts yi dañuy dem laaji les experts yi nga xam ne ñoom ñoo kii ñu laaj leen est-ce que mbaamtuut mooy les experts kii nga xam ne bon ñoom ñooy kii yëngu ci yooyu te ñu nekk ñoo xam ne tamit bon xam nañ ne bon ñoom li ni mu demee la ñuy wax quoi ndax mbaam xuux am na der wii wu non buñ ñu nee wii ñu xam ne way kon am na der buñ ñu nee non ñu xam ne kon mbaam xuux lay sa lahu amul der léegi mooy bi gën dëgër ci wax yooyu yëpp set wax yooyu yëpp mooy waxu xana euh, kii avis wu euh, zahiriya yi rahmatullah ñoom ñi ne non der moom der daal makulul lahmi ak xayru makulul lahmeek yoo xam ne seen yàpp dagan na walla daganu la ci yem ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo ko wax ci ayyuma ihaabin dubira faqad faqad tahur moom alayhi moo ko wax ci xadis boo xamante ne nii kii moo ko solo ayyuma ihaabin dughiba eh, eh, non eh, waaw waaw ayyuma ihaabin dubigha faqad tahur loolu mooy as-sunanul arba'a ñoom ñoo soloo loolu ayyuma bépp mu dugal lépp loolu li taamim mooy dafa dafa dafa dafa far luubal lépp ci biir labal lépp ayyuma yonent ma lay saar saar ne ayyuma ihabi bépp der bépp nu der deroo deru lu ñuy lekk yàppam ak luñ dul lekk yàppam mbaam xuux bu ñu newoon léegi kon ñu xam ne mbaam xuux am na der ñu ne kon mbaam xuux ci boppam ayyuma ci la dugg amul dara lu ko ci génne ihabin bépp der boo xam ne du dubira des ko wulli waaw mooy loolu nag mooy condition bi mooy wulli ko wulli ko tane ko faqad dëgg-dëgg tahura daal di nay daal di nay laab te loolu lu mel noonu tamit la seydna Abdullah ibn Abbas solo mu ne ida dubira euh, euh, euh, al ihaabu faqad tahur yonent mi alayhi salaatu salaam nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida bees dubira daal di daal di daal di daal di tane daal di nu mu tudd waaja nuñ koy waxee di wulli al ihaabu der faqat dëgg-dëgg tahura daal dinay làpte imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi Abul Husayn moo ko soloo ci saxee bi kon loolu mooy li nga xam mooy li gën a dëgër moo tax léegi problème est-ce que man way sama dàll yi ma jënd der bi bon dégg naa ñu ne deru deru gaynde la deru panthère la non fekk daal nañu koy tane daal de toute façon laata ñu koy defar mooy yooyu yëpp dagan na dagan naa sol waaw dagan naa sol te boo ko solee julli mooy dagan na ndax du sobe voilà mooy laab na laab na ndax la kum ko laab na mooy du sobe loolu mooy li nga xamante ne kon mooy li gën a dëgër kon tey gis nañ ñaari kii ki kii wu si imaam Ibnul yi euh, voilà kon loolu la ayyuma ihabin dubira mooy même bu nee ne euh, jawaazu kii euh, maa laa yukalu laxmu loo xam duñ lekk yàppam laa yutaharu bi zakat wax na dëgg mooy loolu du ko kii laajil dahu laajil dahu waaw mooy zakat kese du ko du ko kii te ñoom mooy mooy nga rendi ko kese du tax mu laab comme li nga xam ne moom la ñeneen ñi wax ñenn ñi wax ci boroom xam-xam yi rahmatullah nekk boo ko rendee day day dëgër day kii day laab loolu mën na koo laabal après no mais loolu laabalu ko voilà ndax lu yonent mi alei salatu salaam ne tuhuruha zakatuha tuhuruha ak laaba mooy rendi ko voilà mais loolu noonu li gën a dëgër mooy du yi nga xamante ne mooy yooyu la du yooyu euh, mooy li gën a dëgër mooy ayyuma ihabin dubira faqat tahur bépp der boo xam dañ ko kii euh, dañ ko euh, tëgg wulli day laab ta boo gisee nag imam Ibnul Qayyim wax lii mooy ne ñoom seen ngir am nga imaam Ibnul Qayyim Hanbali la ñoom seen ngir muy ngiru euh, imaam Ahmad rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne der ci boppam deru medd nii mooy wulli ko du tax mu mu mu mu mu lan mu lappan voilà lool la lool moo tax mu mën a wax wax ju mel nii ne euh, doo xam ne du ñu lekk yàppam ba léegi loolu la wax de waxuñ li ñuy lekk yàppam yoo xam ne comme comme mbaam bi mbaam sëf bi ñu ne woon boobu noonu da jël ko wulli ko taxul mun la voilà ndax ñoom leetre ba yonent ma lay saa saa ñoom ci foofu lañ ko teg que ne li mujjee lettre boo xam ne koy bind yenn yi dañu wuute quoi waaye ñaata jour la woon wala ñaata weer avant muy génn àddina ma saa salaam ci la bindoon leetre boobu. ne woon bokk na ci lettre bi te ne te bu leen jariñoo ci medd yi mooy ci kii yi ci der yeeg yooyu voilà kon nag ñoom ñu ne kon loolu mooy li mujjee kii ñoom looloo tax muy wax lii mais li gën a dëgër insha allahu taala ndax loolu noonu dafa am ittirab te bon ak après xadis boobu yi ci nekk léegi loolu ku ci bëgg am lu gën a yaatu nga dem ci bulughul maram bi sharxi sheykhina muhammadul mustafa radiyallahu anhu wallahu taala